auzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irraxmaani irraxim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin almabuusi raxmatan lilcaalamin seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataa bii ñu génn bi cawni illahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at bi ak benn ci gàddaayu yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi ñu ne woon ci faatuk yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu faatoo ba gisoon li nga xamante ne mooy ni mu faatoo ak ni nga xam ne moo xew après bay'atu abi bakr ni nga xam ne noonu lañ jaayanteeg seydna siddiq ibn abi quxaafata radiyallahu taala anhumaa wa ardaahumaa ñu daldi jublu nag ci li nga xamante ne mooy waajal toppatoo yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu alayhi ngir dé jébbal ko boroomam ah loolu gisoon nañ ci jotaay bi weesu ñi ko taxawu ñi nga xam ne ñoo ko doon sang muy min ahli bayte seydna ali ibn abi taalib wa kadhalika ammuhu al-Abbaas wa ibnaahu al-Fadl wa Qutham ibn al-Abbaas di al-Fadl ibn Abbaas ak Qutham ibn al-Abbaas ak Seydina Usaama ibn Zayd a muy Seydina Usaama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibbi radiyallahu anhuma ak ki xam ne mooy shuquraana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak aws ibnul xawlay bokkoon waa ahlul madina min asxaabi rasulillah wa kaana min albadriyin gisoon nañ ne kon ñooñu ñoo ko doon sang seydina ali moo ko wéeroon ci kawam mooy ki nga xam ne moo ko wéeroon ci kawam moom seydna ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaah seydna abbaas ak ñaari doom yi di ko dimbali di wëlbati buñ ko waree wëlbati ki nga xam ne mooy Shuqraan ak seydna Usaama ñoo doon sotti ndox mi kanta seydna Aws moom dafa toogoon rekk ngir fekki mbir yi tey nag ñu gisoon nañ ne tamit ndox xaraax lañ ko sange waaw mooy ndox moo xam ne ndoxum kese moo xam ne tahurun waaw moo xam ne bu làpp tey laabalaate après beneen bi ñu daldi ciy def li nga xam ne mooy euh, euh, euh, kiiwu gibier yi dem yi beneen bi ñu daldi ciy def li nga xam ne mooy camphre sangu ko ñetti yoon moom aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la ko dige woon lim waxoon ba ni nga xamante ne moom la saydatu doomam ji daldi woon génn àddina comme na nga xam ne noonu la ko waxe woon ñoom saydina ummu saydatuna ummu atiya igsilnahaa salaasan aw xamsan aw akthara min daalika in ra'aytunna daalika bimaa'in wa sidr waj'alnaa fil aaxirati kaafuuraa aw shay'an minal kaafuur comme nam waxe woon noonu noonu rek la yonent la saxaaba anhum noonee it lañ doxale defal ko ko moom sang bi salawaatullahi defal ko ci maa ak cidre ci deuxième bi troisième bi ñu def ci kanf ginnaaw bi ñi nga xam ne bu njëkk bi maa un xaraax goo xamante ne ndoxum neen la mu laab tey laabalaate tey nag ñu waroon a continuer insha allahu taala foofu ñu yemoon ci wàllu léegi nag mu des ginnaaw sang gi léegi ana lan lan mooy kafan gi waaw mooy lan moo ne woon kafanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw loolu ah, riwaaye yi ci ñëw bari na riwaaye yi nga xam ne ñëw tudd loolu le bari na boo demee ci musnadu al imaamu ahmad ibnu muhammad eh, ibn Hanbal raxmatullaahi alayhi daldi na koy tudd waaye it imaam ibn Isxaaq moom itam daldi na koy tudd boo demee mu ngi saxiixayni waa asxaabu sunan indi nañ ko buñ jëlee li nga xamante ne mooy xadiis yi nga xam ne ñoo nekk ci saxiixayni di wax ana naka lan lañu sànge yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu la ko al imaamu albuxaari ak al imaamu solo imaamul buxaariyu raxmatullaahi aleyhi indi na ko ci barab yu bari ci saxiix bi waaye it al imaamu muslim indi na ko ci benn bërëb boo demee ci sunanu al imaam at-tirmidiyu indi na ko ak al imaam an-nasaa'iyu ak al imaam abu daawud indi na ko ci yeneeni càllale mais ñun bii mooy bu xadiis sayyidatu Aysha lañ bëgg a gis indi na ko ci yeneen yi yu jaar ci yeneen i saxaaba waaye ñun yu sayyidatu Aysha bii nii te boo demee ci muwattaw al imaamu malikin imaamu daari li hijrati raxmatullahi aleyhi indi na ko ci kitaabul janaa'iz baabu maa jaa fi kafanil mayyit indi na ko foofule moom al imaamu malik ibn anas ci téere bi wax ci wàllu néew ci euh, janaaza janaa'iz seen li jëm ci toppatoo leen ak yooyu maa jaa li nga xam ne moo rot te dikk fii kafanil mayiti ci ki génn àddina li nga xam ne moom lañ koy solal boo demee ci musnadu al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal indi na ko foofu ku njëlee benn ci yooyu muy eh, imaamu muslim mu ne xaddasanaa ci kitaabul janaa'iz la ko indi baabun fii kafanil mayit ci téere bi wax ci wàllu néew yéeg jëm ci toppatoo leen baabun buntu fi kafanil mayit bi lenn ci suraax yi def baabun buntu fi kafanil mayiti ki li nga xam ne ki génn àddina moom lañ koy solal al imaamu muslim mu ne xaddasanaa yaxya bnu yaxya wa abu bakr bnu abi shayba wa abu kurayb mu ne xaddatana yaxya ibnu yaxya muy yaxya ibnu yaxya ibnu bakr ibnu abdirahman ibnu yaxya ibnu hamad altamimiyu mawlaahum muy rayxaanatu naysaabuur abu zakariya mooy yaxya ibnu yaxya altamimiyu taalibe imaam malik bu mag boobale nga xam ne moom bokk na ci ñi nga xam ne alimaamu muslim ibnu alxajjaaj bu bëggee solo ay xadiisu ne ci muwatta ci moom jaar yaxya ibnu yaxya rayxaanatu naysaabuur abu zakariya attamimiyu raxmatullahi alayhi siqa wa abu bakr ibn abi bakr ak abdallah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman abu bakr ibn abi shayba alwaasitiyu al aslu alkuufiyu raxmatullahi alayhi boroom musannafu abu bakr ibn abi shayba mu ne wa abu kurayb ak abu kurayb muhammad ibn al ala ibn kurayb alhamdaani moom mi bokk na ci ñi nga xam ne sëriñu borom kutubu sitta la mooy sëriñ la ci sëriñ boo xam ne mooy sëriñ yoo xam ne waa kutubu sitta dañuy jële ci ñoom directement sans intermédiaire bi la wasita moom mii bokk na ci di abu kurayb li muhammad ibn al-ala ibn kurayb alhamdaniyu alkuufiyu rahmatullahi alayhi mooy imaamul buxaari day soloo na ci moom direct imaam ah, ah, muslim soloo na ci moom direct comme niñ ko gisee ni imaam abu daawud soloo na ci moom direct imam abu euh, an-Nasa'i at-Tirmidhi euh, soloo na ci moom direct mooy sans kenn amul dig-dégle seen diggante waaw al imam euh, an soloo na ci moom direct waaye al imam Maaja soloo ci moom direct mooy seen sëriñ la ñoom ñépp voilà muy Abu Kurayb Muhammad ibn mu mu ne nag expression yi muy indi fii Yahya at-Tamimi Yahya ibn moom ay expression yi mu utiliser la indi kàddu yi mu utilise yi nga xam ne ba ma koy jàngal lool la mu ne qaala yaxya kon yaxya nee na lii la axbarana moom dane axbarana wa qaala al axaraani ñeneen ñaar ñi muy abu bakr ibn abi shayba ak abu kurayb muhammad ibn al ala al hamdaani rahmatullah alayhim ñoom ñaar lan lañ wax qaalu ñoom dañ ne xaddathana ñoom dañ ne xaddathana kantaa yaxya axbarana la wax comme que expression yi Yaxya la jël kon Yaxya axbarana abu muawiyata mu ne ki ma ñett ki ñu xabaare mooy abu muawiya muhammad ibn xaasim at-tamimi sa'di mawlaahum rahmatullah alayhi abu muawiya at-tamimi rahmatullah alayhi al-kufi moom itam min ahli kufa an hisham mu jële ci hisham ibn urwa an hisham ibn urwa muy hisham hisham ibn urwa ibn zubayr ibn al-awwam ibn xuwaylid al-asadi abul munzir rahmatullahi alayhi an abiihi mu jële ci baayam di Urwatu ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Xuwaylid Asad al-Qurashi rahmatullahi ala al-jamii' an Aysata mu jële ci tantaam di sayyidatu Aysa bint Siddiq bint ibn Abi Quhaafa radiyallahu anhum wa ardaahum annahaa qaalat mu ne sayyidatu Aysa lii la wax ngir répondre ci ana Yonent mi alayhi salaatu lan lañ ko sànge woon ah mu kuffina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kuffina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati fi thalathati athwaabin beedin saxuuliya min kursufin laysa fiha qamiisun wala cimaama amma alxulla fa innama shubbiha ala nnaasi fiiha annaha ishturiyat lahu liyukaffan liyukaffana fiiha fa turikat alxulla wa kuffina fi talaatati aswaabin biidin saxuuliyatin fa axadaha abdullahi ibn abi bakr radiyallahu anhuma fa qaala la axsibannaha xatta ukaffina fiiha nafsi summa qaala law radiyaha allahu azza wa jalla li nabiyihi la kaffanahu fiiha fiiha fabaaha wa tasaddaqa bi thamaniha waaw as-sayyidatu Aysha radiyallahu anha mu ne kuffina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi thalaathati abwaabin athwaabin biidin sahuuliyya mu ne sànge nañ ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii thalathati aswaab ci ñetti yére yoo xam ne biidin mooy ay làmbaay yoo xam ne biidin yu weex saxuliya yoo xamante ne yaman la lañu lañ leen di jële waaw yére lañ yoo xam ne yu weex tàll lañu waaw yoo xam ne nag ci coton lay doon ci coton lay doon moo tax al imaam buy sharxul minhaj al imaam an-Nawawi mu ne qaala ibnul Arabi mu ne wa ghayru mu ne al imaam ibnul Arabi ak ñeneen nee nañu ci waa ahlul lugha waa ahlul lugha waa bi hiya siyaabun baydun naqiya laa takunu illa min al qutni mu ne ay yéere lañ yoo xam ne mooy saxuliya ah, dañuy wax saxuliya dañuy wax suxuliya ah, mu nee na yére lañ yoo xam ne day weex laa takuunu naqiya mooy day weex tal amul dara lu ko rax waaw weex tal laa takuunu illa min al coton waaye nag duñu nekk lu dul ci coton nag waaw mooy yére yooyu du nekk lu dul coton ci coton la nekk lool mooy biidun saxuliya waaw léegi ah, waaye mu ne wa qaala ibnu Qutayba kanta al imaam ibnu Qutayba dane siyaabun biid moom yére yu weex rek la wax walam yaxussuhaa bil qutni mooy jaglewu ko ne il faut mu nekk en coton bu ko nekkul du saxuliya waaw loolu saxuliya nag am nañu ne ab dëkk la saxul saxul ab dëkk la bu nekk boo xam ne fa lañ doon defale yére yii ñu koy woowee ñu far di ko woowe naan bii dun yére yii de moom ay yére ñoo xam ne saxul ya mooy saxul la jóge muy dëkk boobu nekk fa nga xamante ne nii mooy e, yaman léegi nag kon mu ne bii dun kon e, sànge na yonent bi aleyhi salaatu salaam ñetti càngaay ñetti yére yoo xam ne biidun yu weex la saxuliya yoo xam ne yu kojoog saxul te yu jóge yaman min kursufin gis nga leeral na ko fii mooy boobu man nga ne yu kojoo fële mais nag comme li imam Ibn Qutayba wax moom boobu dana rek moo yére yu weex yi mais tënkewu ko li nga xam ne mooy mu nekk en coton waaye fii leeral na ne en coton la min kursufin al kursuf mooy al qutn waaw laysa fiiha xamis waaw yéere yi nga xam ne mooy lañu sàng yonent bi alei saa salaam xamis amu ci mana ma la xam naa li <laughs> loo xam ne dañ ko eh, question la buy ñëw sama xel léegi <laughs> ndax li mu wax nii laysa fiiha xamis bàyyil mën di riwaaye yépp après ñu ñëw ci la al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi di wax ah mooy bu ñu indi riwaay yi ak yu imaamul Buxaari yi rahmatullah après ñu indi ak ñeneen ñi li ñu wax ci côté bi insha allah min al ulama min shurah al ahadith rahmatullah mu ne kon laysa fiha xamiisun amul benn xamiis amu ci woon waaw ah wala imaama te tamit amul woon kaala kon ñetti yére yu weex tàll yu ko joog saxuur fële ca yaman yoo xam ne min sufin ci coton laysa fiha xamis amul woon benn yére wala amaama mooy mbubb mum soloon amu ci wala imaamata amul woon li nga xam ne mooy kaala xam nga wax ji mooy li ma doon wax mooy di nga ma ne mais duñ koy gis nañ jotaay bi weesu duñ koy sang moom alayhi salaatu wassalaam ci yéreem bi mu soloon lañ ko sange mais loolu xamis boobu nu mu demee kon après nga ne affaire bi amu ci ñu ne loolu dinañ ci ñëw insha allah après hmm? mu ne amal xulla waaw mu ne sayyidatu Aisha ne kanta alxulla alxulla ab yére la boo xam ne ci genre burdu la ab kii euh, burda mooy burdu yi ñuy sol mantu yoo xam ne tamit yaman la doon jóge kon yaman xam nga entreprise defar yére day sànn kii woon nañu ko ah yàlla na buur yàlla defaat fa delloo fa jàmm ji te arrêté yi waaw li nga xam ne jullit kese ñooy faatoo ko faatante ah kon euh, yaman mooy ab kii la euh, boroom xam-xamu luxa yi nag am na nañu ne duñ ko tuddee xol la lu dul ne ah day nekk yére bi ah ñaari yére lay doon mbubbum làmbaayu kaw ak suuf yoo xam ne même paire bi lay doon mooy comme bu ñu la ñawalee yére boo xam ne benn la tissu bi di tissu bi mbubbu beeg tëwëy bi waaw mu ne nag amal xulla kantaa loolu ñi nga xam ne ñooy nettali sayyidatu Aisha naan yonent bale saa saam ci lu mel noonu lañu ko sànge bokk na ci ñu ko sànge mu ne loolu fa innama shubbiha ala an-naasi la anna shuriyat lahu fana fii fiha mu ne loolu ab jax dafa ab def def la bu dal ci nit ñi waaw mooy yére boobu noonu kantaa xulla bi mooy nit ñi li tax ñu def def li nga dégg ñenn ñi naan si si si yonent bi aleyhi salaatu salaam daal nañ koy loolu lañ ko kiiwe kay hein hein mooy euh, xulla boo xam ne isaar euh, ak rida moom lañ ko sànge mu ne loolu lan moo indi lan moo indi lub lopsu gi lubsu gi mooy def def léegi ak li tax nit ñi juum am ñenn li wax ne loolu dañ ko ko sànge mu ne loolu li ko ëndi mooy fa innaha shubbiha ala naas ñoom li leen ko li leen teg ci loolu ñàkk xam ci lu leer ba mbir yi def ñu am ci def defle mooy annaha turiyat ndax jëndoon nañu xol la bi nga xam ne ci lañ koy waa utal càngaay jëndoon nañu xol la yére boo xam ne day nekk ci kaw ak suuf isaar ak idaar ak euh, non ak isaar yooyu yëpp mbubbum làmbaayu kaw ak suuf utoon nañ ko ngir bokk ci liñ koy sànge ngir jébbal ko boroomam waaye dañ koo jënd ba pare fa turikatil xulla après ña ko doon def gis ne nañ bàyyi loolu wa kuffi na finalement ñu daal di koy sànge moom alayhi salatu wasalaam fii thalathati abwa aswaabin tax tey may abwaab rek fii thalathati aswaabin biidin saxuliya waaw nee na finalement nag ñu sànge ko ci ñetti yére yoo xam ne yu weex tàll saxoo li ya kojoog fële ca yaman eh, yoo xam ne ci huitaine la waaw mu ne sayyidatu Aisha ne fa axada Abdullah ibn Abi Bakr Abdullah ibn Abi Bakr radiyallahu anhu daal di koy jël mooy yére bi bañ ko bàyyee ne duñ ko finalement bon xolla gi daal nañ ko bàyyi jarul ñu koy defal yonent bi alayhi salaam Abdallah ibn Abu Bakr radiyallahu anhu maa daal di koy jël fa qaala mu ne la ahsibannaha hatta ukaffina fiha nafsi waaw hatta ukaffina fiha nafsi mu daal di jël yére boo bële ne yii lii moom maa koy garder la ilaha illa yére mun jëndaloon ngir mu nekk dernier yi euh, euh, làmbaayu yonent bi alei saatu salaam boo xam ne moom lay moom lañ koy jébbale boroomam yére boobu ñu bàyyi ko moom laay jël ba ni nga xam ne bu ma génnee àddina ngir man ñu defal ma ko kafan waaw ñu defal ma ko kaf loolu sunna laa dinañ xaar après nañ jeexal li après mu ñëw ci côté boobu nga ne ma ha ana laaw sunna la te xaaral eh, léegi mu ne summa xaala Seydina Abdullah ibn Abu Bakr ginnaaw gi mu ne wee mais attends mu xalaataat ci affaire bi quoi mu ne mais law radiyaha allahu azza wa jalla li nabiyihi la kafanahu fiha fa baaha waaw fa baaha waaw waaw wa tasaddaqa bi samaniha dafa xalaataat ne mais attends man sax lii nii ma jël nii denc ne dama koy def ngir man ah dama koy denc ngir boo xamante ne bu ma génnee àddina ñu daal di ma ci kafan utal ma ci mooy li nga xamante ne nii moom lañ may sànge ah léegi nag <laughs> nee na ma xalaataat ne mais mais affaire bi sax man lii bu doon ne moo gën bu doon borom bi gërëmaloon ne ko yonentam alayhi salaatu wassalaam mais kononte kon moom la koy kii quoi kononte kon dina ko dëppaale def ne yére bii dañ koy solal ba ko suñu boroom nag ba mooy bañ ko ko defalul laa xame ne kon borom bi tabaaraka wa taala gërëmul ñu ñu ñu daldi sànge lii yonentam bi ndax li gën a tedd li gën a baax li gën a sell la ko tànnal ci lépp nee na finalement mu ne kon kay naa ko bàyyi wallahi hada huwa al fiqh lii mooy fiqh voilà <laughs> mooy début ba daf ko defoon ci gaaw ndax naa ko jël yii yi moom xéewal la lu ñoo xam ne pour yonent bi alei saatu salaam la woon moom lañ ko jëndaloon finalement defuñu ko lool laay jël bu ko defee ñu après nag mu xolaataat ne a ah, déedéedéet loolu du li gën parce que bu doon li gën borom bi dina ko gërëmal ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ko non man naa seeti comme moom li mu def bii duñ sax walla akbar après lu mu def mu jël affaire ba jaay ko jaay ko ngir jël xaalis bi moom di ci bànneexu wala di ci faj soxlaam déedéet mu jaay ko jël alal jooju daal di koy saraxe allahu akbar allahu akbar kantaa li ma wax naan lii mu def nii sunna la waajal bi yére ne man bu ma génnee àddina wala ay ay ay yére wala yoo xam ne ay càngaay ne man nañ ma sàng ci lii si loolu mën naa nekk parce que imaamul Buxaari rahmatullah alayhi daal dinay solo wa ghayru kene dafa am benn jigéen boo xam ne euh, muy xadiis Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi wa arda mu ne dafa am benn jigéen <laughs> boo xamante ne dafa indi ben euh, mu ngi ko indi ci baabu man ista'adda al-kafana fi zamani an-nabi sallallahu wa sallam falam yunkir alayhi baabu buntu man ka nga xam ne ista istaaddal kafan dafa waajal loo xam ne moom lañ koy denc bu génnee àddina moom fii zamani nabii ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falam yunkir alayhi te ba mu ko defee yonent bi alayhi salaatu salaam neew ko é eh, eh, eh, non non non lii baaxul kenn du ko def kenn du waajal liñ la war a sàngi laata ngay génn àddina déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam waxul lool xoolal foofu mu ne waaw Seydina Sahl mu ne anna imra'atan jaa'at jaa'at an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi burdatin mansuuja fiiha haashiyatuha ah ba pare mu ne Seydina Sahl ne atadruuna mal burda qaalu shamla léegi nañ gaaw pour sinon dane eh, bon benn jigéen dafa ñëw andil yonent ma lay sarsam yére boo xam ne mantu boo xam ne moom ndaw si da dañ koo ñaw waaw bu rafet waaw ànd ak affaire yépp vraiment muy yére boo xam ne masha allah bu taaroo taaru euh, après euh, bon euh, léegi mu ne mu ñëw ne yeneen tubaab saa saam gis nga yére bi nasajtuha bi yadayya fa jiitu li akswakaha li akswakaha waaw mu ne yeneen tubaab saa saam gis nga yére bii ah man ndaw si <laughs> allah saxaabi yooyu oh, kam xamul kam oh, bëggoon yiw ta xam yiw allahi alladhi la ilaha illa ne mu ne yonent ba saa saa gis nga yére bii man maa ko ñaw sama loxo laa ko ñawee ma man maa ko ñawal sama bopp waaw waaye dama koo ñaw ngir lan fa jittu li ak suwakaxaa ngir ma jox la ko nag nga sol ko waaw dama la koo ñawal exclusivement pour yow moo tax sunna la waaw ñaw lu yére bu baax wala nga gis tailleur boo xam ne bu baax ku man ku mën a ñaw nga ne ko man daal sëriñ diw daal laa bëgg nga ñawal ma ko lu gis nga gis nga ko ak taayam ni war a toll nga ñawal ma lal ma ko piis bu baax bii piis bu baax bii <laughs> waaw laa bëgg nga ñawalal ma ko nag waaw defal ma ko kii bu rafet bu ko defee ma jox ko waaw loolu sunna la nee na ma mu ñëw na yonent bi alei saat salaam yonent bi alei lii maa ko ñëw ak sama loxo mu ñëw jox la ko ngir nga sol mu ne fa axada nabiyu sallallahu alayhi wa sallam muhtaajan ilayha yonent bi alayhi salaam daal di koy jël ne nekk koo xam ne vraiment ku aajowoo mbir mi mooy gis ne mbir mi mooy yére bi kontaan na ci te bëgg na ko te après fa xaraja ilay ilay na wa biha izaaru mu génn sol ko quoi waaw mu génn benn bés mu génn kiiwee naka kii après daal di koy sol waaw loolu yi buñ la mayee dara baax na yére buñ la may ñu gis tamit nga sol ko waaye ñu may la ko nga denc ko fi suñu classe gi di def wal iyaadu billah laysa laysa min as-sunnati hada <laughs> mu sol ko fa xassanaha fulaan am denn waay boo xam ne waay dafa gis yére bi yonent bi alayhi salaatu sol ko mu ne ah yére bi rafet na de ah, mooy mbir mi yi daal rafet ah ba pare mu ne mu wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko uksiniha ma ahsanaha ne yonent bi alayhi salaatu a ah. eh, waaye tee nga ma tee tee tee tee nga ma ko eh, may waay sa yére bi doo ma ko baaxee rek ma sol ko <laughs> ah léegi eh, <laughs> léegi nag bon xaalal qawmu saxaaba yi fa ne woon nag waa ji nag ne ko maa ahsanta waaye yow yonent bi aleyhi salaatu salaam bu rafet bii ñu ko jox mu bëgg ko lool sol ko ah nga ñëw di ko ñaan quoi ah yow nag maa ahsanta quoi yow rafetaloo dara labisaha nabi sallallahu alayhi wa sallam muhtaajan ilayha thumma sa'altahu wa alimta annahu laa yuraddu ah yeneen ci wàll gars yi ko xawee yedd nag ne ko yow nag sa lii nga def nag bon waaw nga ñun lii moom xalaatuñu ko <laughs> mais nag moom mii <laughs> wallaahi ku amoon xam-xam la waa ji laaj affaire bi. am na nag riwaay yoo xam ne ñu ngi yu yu wérul yuy tudd kan la yooyu nen diw la mais wéruñu en tout cas daal xamuñu ko kan la ci saxaaba yi radiyallahu anhu waaye li nga def nag rafetul dara yow yonent ma lay saa saam sol bi bëgg ko nga ñëw di ko laaj te yow leer na leen boo ko laajee dala koy jox ndax yonent ma lay saa saam boo loo ko laaj fekk mu am ko dala koy jox waaw loo ko la Mawlaana Ibn Abbaas waxoon ah kaana waaye yonent ma ne saa saam kar riixil mursala mu ngi mel ni kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ajwada nnaas waaw wa kaana ajwada maa yakunu fi ramadan xiina talaqaahu jibril yudaarisuhu alquran wa kaana ajwada nnaas wa kaana moom kar riixil mursala moom yonent ma ne saa saam day mel ni ngelaw luñ sànni xam nga gisoon nañ ko bi ñu doon gis man tarjama tarjama ñoom Utaarid xam naa foofu la woon ibn Haajib walla walla wala rek al-Aaqib ak as-Sayyid waaw radiyallahu anhum gisoon nañ hadis boobu taxawoon nañ ci tuuti que ne ngelaw du fi ngelaw kom ngelaw luñ sànni du sélectionné bakkan yi muy dugg al barru wal faajiru dañ ciy bànneexu yonent bi alei saatu ak tabeem noonu la woon waaw xoolul woon kii jullit la moom laay defal kii yéeféer la du ko defal déedéet moom rahmatan inna arsalnaaka wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin te yo te yónniwuñu la ñun borom bi illaa ndere lu dul rahmatan nga nekk yërmande lil alamin ñeen mbindeef yépp moo tax moom ñépp la fi newaloon doonul woon sélectionné ak tabim n'était pas sélectif comme ni nga xam ne bariwaane ñu mel noon ñoo xam ne dañu sélectif ñoo xam ne ñoom walla iyaazu billaah ci biir jullit ñi rek li ñuy joxe c'est sélectif waaw mooy il suffit kay laaj fam bokk ak nam san sant la yor ci lay gën joxe que bu jullit kese buy laaj yatiman wa miskinan wa eh, asira hmm? ñu ne ko mais yow nag xam nga ne lii waroo ko a def quand même yonent ma lay saar saa bëgg lii sol ko te yaa gi na xam ne boo ko ñaanee dala koy jox ah mu ne leen mais inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha ah. innama sa'altuhu li takuna kafani Seydina Sahl ne fa kaanat kafana mu ne man waat naa ci yàlla da ngeen a ne man dama koo laaj ngir sol ko summi ko yonent yone saasaam summi ko jox ma ko man ma koy sol déedéet di ko fi romb man dama koo ñaan comme xas na koo sol ma ñaan ko affaire boobu noonu noonu ngir lan barke bi nekk ci yonent bi alayhi salaam sol gam ko sol allahu akbar man mu nekk loo xam ne mooy nekk sama kafen ngir bu ma génnee àddina hein ñu daldi ma ci sànge allah rajaa barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax am na ci benn riwaaya boo xam ne dane rajawtu bi barakataha xiina labisaha nnabiyu sallallahu alayhi wa mu ne dama ko ko ñaan ngir yaakaar barke bi nekk ci yére bi gannaaw ba mu ko solee bu ko defee man bu ma génnee àddina ma waajal ko fi teg ko fi ndénkaane la ma génnee àddina moom yére bii moom na ma ko defal kii moo tax lool sunna la xam nga wolof yi ñoom amuñu kiiwu ko ne nit man naa génn àddina yére yu mu doon sol ñu sànke ko ñun amuñu <laughs> mooy dañ ko xamul laa foog mais sunna la waaw sunna la léegi kon loolu euh, lu ama am mooy li Abdallah ibn Abi Bakr looloo taxoon ñu daal di woon ñëw foofu xadiis al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi soloo na ko ci kitaabul janaa'iz baabu siyaabil biid lil kafan dina ñëw ci la imaam an-Nawawi wax après masala yi jëm ci yi mooy dina leeral mais yow boo xamis bi ñu ko doon sànge moom anamu wala loolu ci trois yi la bokk mooy deux lañ ci yokku après te bu boobaa biit saxuliya bi ay way noonu muy demee al imam al Buxaari mu ne haddathana nettali kitaabul baabu siyaabil biid lil kafan kitaabul janaa'iz baabu ah siyaabul biid yére yu weex lil kafani ngir nga ko li nga xamante ne nii mooy def càngaay mu ne haddathana Muhammad ibn Muqaatil mu ne nettali na ma sama sëriñ Muhammad ibn Muqaatil al-Marwazi Abul Hasan rahmatullahi alayhi al-Kisaa'i al-Baghdaadi al-Makki rahmatullahi alayhi qaala akhbarana Abdullah mu ne nettali na Abdullah ibn al-Mubaarak rahmatullahi alayhi al-Hanzali rahmatullahi al-Marwazi qaala mu ne axbarana Hishaam ibn Urwa mu ne ko ñu nettal mooy Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Xuwaylid al-Asadi rahmatullahi alayhi Abul Mundhir al-Qurashi al-Madani rahmatullahi alayhi an abiihi mu jële ci baayam wax nañ baayam léegi Urwa an Aysata mu jële ci sayyidatu Aysa Siddiqatu bint Siddiq bint ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu annahaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi thalathati athwaabin yamaaniyya biidin saxuuliyatin min kursufin laysa fiihinna qamiisun wala imaama eh, kon sayyidatu Aisha mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam kuffina fi thalathati athwaab dañu ko sàng ci ñetti yére yamaaniya yoo xam ne yu kojoog yamaan mooy saxuuliya moo tax gin koo leeral biidin saxuuliya biidin saxuliya waaw yu weex tàll yoo xam ne ci saxuliya waxoon nañ liñ naan tamit suxuliya yu kojoo yemen foofalee ca saxul ci ñi ne ab dëkk la min kursufin ci coton laysa fiihinna yére yoo yële nekku ci xamisun du chemise mooy du yére xamis mooy pas chemise li ñu xamee chemise nii ah ñu naan waa ji eh, waa ji de sol na chemise déedéet du loolu <laughs> wala imaama yére bu gudd la doon doon wala imaama te amul woon ak kaala waaw nga yonent mi aleyhi salaatu salaam da doon wax sol leen lu weex mooy li gën a fa innaha athar moo gën laab wa atyab te moo gën teey ci seen yére yi wa kaffinu fiha mawtaakum te dee leen eh, eh, kafan mooy di utal tàngaay seen ñi faatu ci lii xadis boo xam ne rawaahu al imaam at-Tirmidi wal xaakimu ah ci sanad boo xam ne qad saxaxahu at-Tirmidi rahmatullah alayhi ah kon mu ngi noonu le ah léegi nag mu ngi noonu le waaye ba léegi xadis bi kon bu imaamul Buxaari yi ñu jël benn rek finalement benn al imaam at-Tirmidi rahmatullah alayhi sallallahu alayhi wa sallam rahmatullah alayhi nee na mu ne ci kitaabu abwaab moo abwaab lay abwaabul janaa'iz an rasulillah baabu maa jaa fi kafani nabi bunt yi nga xam ne ñooy waxtaane ci wàllu janaa'iz néew yéeg li jëm ci seen toppatoo leen an rasulillah te lépp nag ñu jële ko ci ndawal yàlla baabun buntu maa la nga xam ne jaa amoo rot moo ñëw fii kafani nabi li ñu sàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne xaddatanaa qutayba ibnu said ibnu jamil ibnu tarif albaghlaaniyu rahmatullahi alayhi albalxiyu albaghlaaniyu alsaqafiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa xafsu ibnu giyaas mu ne ki ñu nettali mooy Hafs ibn Ghiyath ibn Talq ibn Muawiya ibn Malik ibn al-Harith rahmatullah alayhi an-Nakha'i al-Kufi al-Qadi rahmatullah alayhi an Hisham ibn Urwa muy Hisham men ibn Urwa léegi lañ ko wax sax an Aisha qala qalat radiyallahu anha mu ne sayyidatu Aisha nee na kuffina an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwabin bidin yamaniyya laysa fiha qamisun wala imamah qala fa dhakaru li Aisha qawlahum fi thawbayni wa burdin hibara fa qaalat qad utiya bil burdi walakinnahum radduhu walam yukaffinuhu fi hada mu ne hada hadithun hasanun sahih daa <laughs> imaamu Tirmidi moom moom beneen ak yàlla mu nga fa de di wax yu garaaw di am solo waaw waaw ah. <laughs> waaw ah. mu ne sayyidatu Aisha nee na radiyallahu anha ku fi na sàng nañu annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwaabin biidin yamaniya ci ñetti yére yoo xam ne yu weex tàll yu ko jot yaman laysa fiha xamis xamis nag amu ci ah déedéet wala inaam te amul woon kaala qaala nee na fa dakaru li aïshata ñu ne sayyidatu aïsha radiyallahu anha mais qawluhum ñu tuddal ko lan fii thawbayni wa burdin xibara mais sayyidatu aïsha attends parce que nit ñi am na ñoo xam ne nee nañ ci euh, dañ ko kii ci burda am na moom sànga nañ ko ab burda waaw ab manto moom yonent bi alayhi salaam bokk na ci càngaayam ah boo xam ne xibara boo xamante ne nii gisoon nañ ko fan yee moom itam euh, yére la boo xam ne tamit ci yére yooyu doon jóge euh, yaman la mais dafa may dafa wuteeg li nga xam ne mooy yu weex tàll yi waaw moom du yére boo xam ne day weex tàll tell waaw moom muxattat lay doon waaw léegi nag sayyidatu Aisha ne euh, fa qaalat mu ne qad utiya bil burdi walakinnahum radduhu radduhu mu ne indiwoon nañ ko burda burdu bi mantu bi waaye ngir ñu boole ko ci waaye dañ koo dellu mooy da mooy ña ko doon sang di ko toppatoo ñoom naa Ali ñoom Seydina Abbas alfadlu xuusam suquraano seydina usaama dañ koo delloo radiyallahu anhu walam yukaffinuhu fiihi te defuñu ko kenn defalu ko ci kafan ci loolu lee kon nag ah mu ngi noonu kon baax na kon loolu du baax na am léegi eh, te lool al imaam abu daawud solo na la même chose fa dhukira li aishata qawluhum fii thawbayni sànq waxoon naa ne ci la waaw bokk na ci ñu ko solo moom al imaam abu daawud même chose fa dhukira li aishata qawluhum fi thawbayni wa burnin hibara fa qaalat maa utiya bil burdi walakinnahum radduhu qad utiya bokk walakinnahum radduhu radduhu wa lam yukaffinuhu te lii kon mooy mbir mi waaw kon nag lii la ah. fi thalathati abwaabin biidin saxuliya ah léegi euh, lii nag mooy euh, xibara gii nii daa indi ay wax ci boroom xam-xam yi Euh, parce que loolu moo tax léegi nañ ñëw ci li al imaam an-Nawawi Yahya ibn Sharaf rahmatullah alayhi doon wax al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne mu ne waaw ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al mu ne lii nii nag ah mu ne laysa fiha xamiisun wala imaama lool benn affaire la benn wutali ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne maanaahu mooy wax ji sayyidatu Aisha ne yonent bi alayhi salaam dañ koo sànge ñetti yére yoo xamante ne nii amul woon mantu amu ci te kaala amu ci mu ne loolu noonu mu ne wa innamaa kuffina mu ne maanaahu voilà al imaam an-Nawawi mooy lam yakun fii qamisin wala imaama wala imaama kenn lam yu kaffan boo kenn sàngewu ko ca lañ ko sànge bokk ci yére ab ab ab ab manto wala imaama waaye du caagante ab kaala wa innamaa kuffina fii thalathati aswaabin ghayrihima li am des mooy yeneen ñetti yére yu wuteek xamiis ak imaama loolu lañu ko sànge walam yakun maa thalathati shay'un axar hakada fassarahu shaafi'i wa jumhurul ulama waaw mu ne ta eh, ta ta eh, parce que eh, en fait al imam Abu Dawud rahmatullah alayhi Euh, dafa solo bala ñu ñëw fii boo xam ne rahmatullah alayhi dane yonent bi alayhi salaatu salaam dañ ko sànge ci ñaari yére ak benn burdu boo xam ne xibara la waaw ci xadiis naa Jaabir boo xam ne ku mel ne al imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na sanad bi xasan la loolu nag moo indi wax ji mooy xibara gii nii que am na manto bu ci bokkoon xibara loolu daa indi wax parce que boo nee lool ci la woon te tamit loolu mooy lan mooy yére bi mu solo xamis bi mu soloon te ñu ko doon loolu mooy wax ni mooy après nu mu demee léegi loolu la imaam an-Nawawi di wax nii mu ne li nga xam ne mooy li feeñ mooy ne ñetti yére yu weex kese la woon waaw wa innama kuffina fi thalathati aswaabin ah ci ñetti yi kese la walam yakun ma'a thalathati shay'un aaxar waaw waaw ba pare mu ne xayrihima yu wuteeg xamis bi ak imaama gi amu ci bokku ci te ñetti yére kese la mu ne hakaza fassarahu Shafi'i mu ne naka nii la al imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi nii la firee xadiis bi ne leneen amu ci waaw leneen amu ci leneen amu ci loolu benn affaire la léegi nag mu ne wa jumhurul ulama non seulement imam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi mais li ëpp tamit ci li nga xam ne mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nii lañu ko euh, daldi soloowe waaw am na it euh, nii lañ ko tàkk danañ ko tekkee am na it imaam Ibn Isxaaq dama fàtte woon moom li li ñuy wax affaire yi moom xadiis boo xam ne euh, moom nag waxul yii de imaam Ibn am na xadiisam moom bi mu indi na kuffi na falamma furiga min min ghasli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kuffi na fi thalathati aswaab thawbayni ah, yoo xam ne suxaariyayni wa burdin xibara udrija fiha idraja moom dane yonent ma aleyhi salaatu salaam ci ñetti yére saw bay ni su xaari yay ni mooy ñetti yére yoo xam ne am na ak xonq-xonq nag ca yére ya waaw yoo xam ne nee na ñax su xaar parce que ab dëkk la boo xam ne bu nekk yaman ñu mujj di ko kii mooy gis nga l'industrie euh, textile bu yaman ci suxra suxra te loolu suxra mooy ak xumra waaw loo xam ne daal am na daal daraay lu xonq lu ci ne moo tax mais rek eh, kiiwu imaam eh, kii boobu eh, nu mu tudd wérul waaw waaw moo tax al imaam ibn Abdul Bar ci at-Tamhiid na ko noon imaam al-Bayhaqi na ko mu ne xadiis bi wa haadaa xabarun ghayru bii nii jokkoowul waaw xadiis bii nii jokkoowul wa xadiisu Aïsha saxiixun fil musnad te en te xadiis sayyidatu bi moom dafa wér te doo ne loo xam ne sanad yi jàkk dafa jokkaloo kon nag loolu la ñuy jiital mooy voilà lii yu am solo la mooy bi am na bi bu wax ne moom yëre yu mel ni su xaar yi ay nii wa burdin ak manto boo xam ne xibara ah, voilà léegi euh, kon imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne lii ñu lii ko imaam al-Shafi'i tekkee moom la ko jumhurul ulama tekkee këne ñetti yére loo xam ne manto bi bokk ci te tamit amul imaama amul imaama mu ne hakada fassarahu Shafi'i wa jumhurul ulama wa huwa as-sawabu alladhi yaqtadihi dhahirul hadith te lii mooy li gën a wér te li gën dëppoo ak li nga xam ne moom la li feeñ ci xadis bi loolu lay wane qaalu wa yustahabu an laa yakuna fi lkafani xamisun wala wala imaama mooy imaam Shaafi'i ak waa jumhur rahmatullah alayhi ñu ne looloo tax ñu ne ñoom sopp nañu li nga xam ne mooy kafan gi li ñuy sànge ki gaañu mooy xamis du ci am du nekk mantu du ci am waaye wala amaama du amit kaala mu ne waaye wa qaala malikun wa abu xanifa kanta imam malik al imam abu xanifa ñoom contrairement li contraire lii la ñu wax dañ ne yustahabu xamisun wa imaama dañ ne sopp nañ li nga xam ne mooy xamis ak imaama wa ta'awwalu al-hadith ala anna ma'nahu laysa al-qamis wal-imaama min jumlati nee na ñoom xadis boo leen ne ne xadis Sayyidatu Aisha ngeen koy def nee na bokkul kuffina fi ab abwa aswadin yamaniya biidin sahuliya min kursufin laysa fiha qamisun wala imama ana nu ngeen koy def nee na ñetti yére yu weex yoo jóge yaman di coton ci coton amul xamis te amul imaama amul kaala lan ngeen di def loolu mu ne wata awwalu ñoom dañoo interpréter xadis boobu que ne laysa al xamisu wal imaama min jumlati thalatha mais non c'est que ñett yi sayyidatu Aïsha di tudd naan salaasatu euh, salaatu euh, kii euh, nu mu tudd salaasatu aswa moom moo ci tuddul imaama gi manto bi te xamoon nañ ne moom la soloon ak imaama ak imaama gi loolu leeroon nag ne mu ngi ci woon da ko doon sol kon nag la fekk moom mu wax yële mooy dafa bëgg a wax ne rek dolli wuñu ci ab xamiis akub imaama waaw laysa al xamiisu wal imaama min jumlati salaasa wa innama huma zaidaani alayhima ñoom ñaar mooy xamis beeg amaama ñoom dañ cee yokku waaye loolu moo tax boolewuñu ko ci sayyidatu sa wax lële kese waaw mu ne wa hada da'if lii moom ta'wil la boo xam ne da'if moom dafa wéradi falam yathbut annahu sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi qamisin wala imaama mu ne loolu saxul que ne yonent bi alayhi salaatu salaam biñ koy denc amoon na xamis ak imaama waaw léegi nag mu des nag li nga doon laaj sànq li nga doon eh, mais léegi ana xamis ba mu soloon mu ne wa hada alxaditu yatadammanu ann alqamis alladi gussila fihi nnabiyu sala allahu alayhi wa sallama nuzi'a anhu inda takfinihi wa hada huwa alsawaabu alladi la yattajihu gayruhu li annahu law baqiya min rutubatihi la afsada al akfaan waaw léegi mu ne moom al imaam an-Nawawi mooy <laughs> laaj boobu nga xam ne <laughs> xaqan euh, mu mu la mooy ah, ah attendez parce que mais ana yére biñ ko doon sànge mu ne loolu laa mu ne wa hada al xadiisu xadiis bii nii jamaa ñoo ko solo comme ni nga ko waxee léegi ñoom musnad muwatta imaamu Maalik imaamu Ahmad saxiixayni ak euh, sunan yi mu ne wa hadha al xadiisu xadiis bii nag yatadammanu kon li muy te tamit di ko ëmb mooy ne an al qamis alladhi ghussila fihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nuzi'a anhu inda takfinihi mooy que kon yére bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama biñ ko sange woon moy mantu bi mu soloon lii xadiis bii day wane ne kon dañ koo dindi lool la loo en tout cas lool la lool lay yenu waaw mu ne wa hada te mooy dañ koo dindi solal ko ñetti yële defal ko ñetti yële mooy sànge ko ci ñetti yee mooy buñ koy dindi bien sûr dañuy muur lépp comme ni nga xam ne noon lañ bañaw lool lañ waxoon biñ ne dañuy xalaat est-ce que dañuy dindi yére bi bu buñ koy sangam déet am kàddu ko leen ne déedéet sang leen ko ci kaw yére yi noonu mooy buñ koy dindi bien sûr dañuy dañ dañ koy muur ak yére boo xam ne bu njëkk bi xëcc boobu voilà mu ne moom nag wa hada mu ne kon nag wa hada huwa sawab al imam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu ne lii mooy li dëgg mooy li jub ci affaire bi alladi laa yattaji laa yattaji leneen manu la manoo gise xadiis bi beneen jubluwaay parce que lan li annahu law baqiya ma'a rutubatihi la afsadatil akfan la afsadal ak fin mu ne ndax buñ ci bàyyi woon yére boobu nga xam ne moom lañ ko sànge c'est sûr que day tooy man ci lañ doon sotti ndox mi Seydina Ali na Abi Talib di di di bomb ci kaw di jaaral loxoom ci kaw yére bi loolu buñ ko ci bàyyi woon sang ko ba pare dal di jël ñetti yére yii yu weex yii biidun saxuliya yi daal di ko koy sànge ma ne bu boobaa loolu noonu buñ ko defee yaa gina xam ne yére day yàq yeneen yére yi mooy da leen di tooyal xepp al imaam an-Nawawi mu ne wa amma al-hadith alladhi fi sunan abi Dawud an ibn Abbas bi boobu mooy bu Seydina Abdullah ibn Abbas bi dina ñëw bu Seydina Jaabir bu xaw a niroog bii boo xam ne imaam al-Hafiz dina ko mais bu imaam ibn Abbas bi voilà mu ne wa amma al-hadith alladhi fi sunan abi Dawud rahmatullahi alayhi an ibn Abbas jële ci mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi thalathati abwab al-hulla Sawbaani wa qamiisuhu alladhi tuwuffiya fiihi mu ne fa hadiithun da'iif laa yasihhu al-ihtijaaju bihi waaw li anna Yaziid ibn Abi Ziyaad ahadu ruwaatihi mujma'un alaa da'fihi waaw laa siyamaa wa qad xaalafa bi riwaayatihi thiqaat voilà mu ne Kantaa boo ma ne ah hadiisu sunan imaam Abu Daawud bi nga xam ne Mawlaana Ibn Abbaas moo ko nettali nag radiyallahu anhumaa mu ne Yonent bi alayhi salaam dañ koo denc ci ñetti yére lañ ko sànge yoo xam ne xulla xulla waxoon nañ la nee nañ xulla du nekk lu dul loo xam day am bordeaux ak eh, eh, eh, isaar ak rido mbubbam kaw ak mbubbam suuf làmbaayu kaw ak làmbaayu suuf ah waa xadis boobu nag ba pare mu teg ci ne sawbaani ñaar yooyu xulla yoo xam ne sawbaani mooy kon ñaar yére wa xamisa woo ak xamisam bi nga xam ne alladi touché fii mooy burdu bi mu soloon manto bi mu soloon bi muy génn àddina te moom lañ ko sange waa boo ma ne waa xadis boobu mu ne mais xadis boobu moom fa xadiisun da'if loolu xadiis la boo xam ne wérul ko waaw loolu xadiis la boo xam ne wérul ta bala ngay e, wax ne lii wute nag lii mooy il faut loolu ngay wax mu nekk loo xam ne lu wér la xam ne xadiis boobu de man imaam an-Nawawi nee naa la wérut waaw lu tax mu ne lu tax mel ni dañ ne ko lu tax mu ne li anna Yazid ibn Abi Ziyad ahadu ruwaatihi Yazid li tax mooy Yazid ibn Abi Ziyad bokk kenn ci ñi nga xam ne ñoo ko soloo ah moom mujma'un dañoo dëppoo ci ak nekkam koo xam ne ku faible la mooy ak ñàkk biram waaw waaw dañoo dëppoo ci ak ñàkk wéram te imaam Ahmad soloo na lu mel noonu waaw soroona lu lu lu mel noonu waaw mu naan an miqsamin ah mu jaar ci mawlaana ibn Abbaas mu ne kuffina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii thawbayni abi abyadayni wa burdin ahmar waaw lii mooy xam nga lii moo niroog hadiisu mawlaana euh, imaam ibn Ishaaq bi <laughs> te ne affaire bi daa am lu xonq <laughs> waaw moom la al imaam kii di wax euh, su xaar yeey ni yooyu wa burdin xibara mooy mel ni mais ah, xadiis bi nii laysa bi saxiix laysa bi saxiix isnaaduhu da'if waaw waaw mooy sanadam bi wérut léegi euh, waaye bu imaam kii bi kii di wax mu ne abab abu daawud mu ne lii moom wérul waaw xam nga lii nii wérul yow yaa ko gën a xam yaa gina xam ne ndax parce que yazid ibn abi ziyad moom mujma'un dañoo dëppoo ci ak faiblesse waaw waaw dañoo dëppoo ci li nga xamante ne mooy ak faiblesse laa si yamaa rawatina waqad xaalafa dafa wuuteeg ah, bi riwaayati càllaleem bii ah, xadiisam bii mu fi indi asiqaata asiqaata ñu dëgër ñi waaw mu ngi noonu ah kon te eh, imaam Abu daawut rek wéetuwu ci sax imaam Ahmad parce que imaam Abu Dawud ci yoonu imaam Ahmad la ko jële loolu moo tax waaw imaam ibnu maaja it soloo na ko mu jaar ci abdullah ibn idris an yazid ibn abi ziyad an miqsamin an ibni abbas moo tax ku mel ni kii imaam alxaafis ibn kathir wa hada garibun jiddan xadiis bii moom lu tumurankee ngi mooy bi mu ne <laughs> kuffina fi thalathati aswaab fi qamisihi alladhi maata fi wa hullatin najraniya alxulla thawbaani dañ koo sàng dañ koo sànge ci ñetti yére yoo xam ne ak Euh, yére bi nga xam ne ci la génn àddina bi mu soloon waxul la mooy najraan ya boo xam ne najraan la euh, daal di cosaanoo euh, mu ne xul la mooy li ñu waxoon rek ñaari yére lay doon kon nag affaire baa ngoog te xadiis bi bu maw sayyidatu Aïsha moo gën a dëgër fopp fopp te tamit am na kii imaam Abu Ya'la soloona tamit même xadiis boobu ci kii imaam ibnu ibnu umar mu ne kuffina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi thalathati athwaabin biidin sahuliyya al imaam ibnu umar ibnu al-Khattabi radiyallahu taala anhuma wardaahuma mu ne sànge nañu defal nañ càngaal yi càngaay ndawul yàlla li ci ñetti yére yoo xam ne yu weex ko joo saxuliya sa saxul kon eh, gis nga mooy salaasatu aswaabin biidun saxuliya mooy li kon imaam an-Nawawi wax na ne kon yére bi nga xam ne manto bi ñu ko doon sange dañ koo dindi waaw dañ koo dindi loolu la mbir mi di kii xoolal imaam al-Haafiz ibnu Hajar kantaal imaam al-Haafiz ibnu Hajar rahmatullahi alayhi dafa wax lii te imaam Abu Dawud solo na tamit lii xadis bi wax nañ la ko sànq thalathatu aswaabin ci sayyidatu Aisha laysa fiha qamisun wala wala imaama waaw al ah, al imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne rahmatullah alayhi mu ne wa haka ba'du man sannafa fi al-khilaaf an al-hanafiyya anna al-mustahab 'indahum an yakuna fi ahadihima thawbun hibara mu ne ah, daal dinay nettali lenn ci boroom xam-xam yi koo xam dafa bind ci wute yi ci xanafiya euh, yi ne anna al mustahab ne ci xanafiya yi ñoom indom an na fi ahadihima ci ñetti yére yi ñu war a sànge ki génn àddina mooy na ci benn yére boo xam ne xibara lay doon waaw ah, comme ni nga xam ne moom la ko yeneen xadiis yële waxe léegi nag mu ne ab mantu la ab mantu la boo xam ne Euh, ñoom ñu ne loolu bokk na ci yi nga xam ne euh, te nekk bi nga xam ne day weex tàll tàll tàll comme ni ko imaam kii waxe sànk non du mel noonu mu ne loolu nag loolu mu ne euh, ñoom loolu lañu wax mu ne axrajahu abu daawud min xadiisi jaabir wa isnaaduhu xasan mu ne imaam abu daawud na lool ci xadiis sayna jaabir bi sana sanadam loo xam ne xasan la mu ne waa lakin rawaa muslim wa tirmidi min xadiisi aisha annahum naza'uha anhu waaye nag imam muslim ak imam at-tirmidi solo nañu ne kat loolu dañ koo dindi après waaw mu ne qaala at-tirmidi imam at-tirmidi sax nee na imam at mu al imam at-tirmidi sax nee na moom imam al-hafiz wa takfinuhu fi thalathati athwabin bidin asahhu ma warada fi kafani imaam at-Tirmidhi ci boppam dane li nga xam ne wa takfiinuhu mooy sàng gu ñu sànge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñetti yére yoo xamante ne nii amul amul yu weex la te amul euh, euh, ñetti yére yu weex yooyu moo gën a wér ci loo xam ne lu rot la ci li nga xamante ne nii mooy wax ci càngaay gi nga xam ne moom lañ sàng yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne kon alimaam alxaafid raxmatullaahi aleyhi mu ne waa qaala abdurrazaaq an maamar an hishaam an urwa mu ne al imaam Abdurrazaaq solo na jële ci Ma'mar ibn Rashid an Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Xuwaylid mu ne luffa fii burdin xibara juffifa fiihi thumma nuzi'a anhu mu ne imaam Abdurrazaaq moo gën a leeral affaire boobu riwaayam mu ne dañu ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam luffa fii burdin xibara mooy ci burdu mantu boo xam ne bu xibara la woon juffifa fiihi moom lañ ko dañ ko ko wowale thumma nuzi'a anhu après ñu dindi ko ko wa yumkinu mu ne an yustadallu an yustadalla lahum bi umumi hadith anas kaana ahabbu liwaas ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alxibara mu ne xanafiya yi nag mën nañ leena euh, utal euh, tegtal ci waxu sayna hadith sayna anas bi ne yére bi ginoon a raf euh, dàqal yonent bi alayhi salaam mooy boo xam ne yére boo xam ne mantu boo xam ne xibara la voilà mu ne axrajahu shaykhaani waaye mooy moom dafa jénk ne mooy li ñoom imaam an wax mooy ne loolu noonu dañ koo dindi naa war na baax noonu la hada hada sawfa wala nañ yokk rek nu li li li al imaam al xaafiz wax mu ne ci sharhu Tirmidi bi muy shara xadiisu kuffina rasuulullahi sallallahu alayhi fi thalathati aswaabin yamaniya biidin laysa fiha qamisun wala imaama muy xadiis sayyidatu Aysha biñ gis boobu ba léegi al imaam al al sëriñu al xaafis ma xajar la ah nañ ko fi mas nañu tudd ay ay veeram sax alfiyatu euh, assira euh, gisoon nañ fi ay veeram hmm? euh, mu al imaam ci sharxu sina al tirmidiyu rahmatullahi alayhi kon mu ne moom alxaafizu al iraaqi rahmatullahi alayhi mu ne fii xujjatun ala abi xanifa wa malik wa man taaba'ahuma fi istihbaabihim alqamis wal imaama fi takfiin almayit waaw mu ne lii moom lay la ci kaw mooy xanafiya eh, yi eh, imaam Abu Hanifa mooy lii nii du leen jàppale seen wax ñoom ak wa Malik ak imaam Malik wa man tabaahuma ak ku ànd ak ñoom ci wax gi nga xam ne mooy sopp gi ñu sopp ki génn àddina ñu solal ko xamiis ak li nga xam ne mooy imaama defar kaala ko fii takfiinil may ci càngaayu ki faat mu ne wa xamalul xadiis ala anna al muraada laysa al xamiis amaama min jumlatil aswaab as-salaasa mooy li waxoon sànk rek te imaam an-Nawawi waxoon ko mooy ñe ñu ñu yenn xadiis bi doon wax sànq ñu ne non c'est que euh, bi ak euh, amaama gi muy kaala gi bokkul ci ñetti yére yi yiñ doon tudd lool rek la waaye sinon ñu ngi coon wa innama huma zaidataani ñoom dañ ko cee yokk alayha wa huwa xilaafu zahir al xadiis waaw léegi nag mu ngi noonu mu ne loolu euh, la ko al jumhur ci la ko yen ah kon même imam alxaafis ibn xajar mu ngi nax ne oh, laysa fiha qamisun wala imaama yaxtamilu nafyu wujudihima jumla wa yaxtamilu an qamis wal dàq que ne ci du tout bokku ci mu ne waaye it na yenu que ne Euh, dañ leen a boolewul ci luñ leen di compter mooy ñett yii rek lañ compter bàyyi leen ah mu ne waaye nag lu njëkk li mooy que ne ñoom dañ cee bokkuloon du tout mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala kon lii moo jëm ci takfiinu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama li jëm ci li nga xam ne moom lañ ko sànge càngaayam kon ñetti yére la yoo xam ne yu weex yoo xam ne saxuliya voilà yoo xam ne nag saxuliya voilà bu du beneen de waaw bul jàpp ne leneen la laa wax waaw lii la biidun saxuliya loolu lañ ko sànge moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu des bii di ñëw ginnaaw bi nga xam ne ci lañ ko sànge lan moo des ana léegi nag sang gis nañ sàng gi sàng gi léegi nag mu des aywa denc bi nag bañ paree ci lii léegi nag ñu war koo denc nag léegi fan lañ koy denc ak loolu lan moo ci jëm ak fan lañ ko denc moom alayhi salaatu wassalaam loolu la la ñuy gis ah insha allahu taala hmm? mu ngi noonu kon li gën dëgër daal mooy imaama amu ci xamis amu ci waaw Eh, nan la ko Seydil Haaji Maalik doon waxe waaw nii la bi biidin qul yamaniyatin wan <laughs> daal di koy sànge ci yére yu weex yoo xam ne waxal qul yamaniyatin mooy yaman la ko joo mooy saxuliya benn dëkk la bu nekk yaman wan fil imaama tax te na nga dàq imaama gi mooy amu ci wat taqmisa ak xamis gi voilà <laughs> waaw kon affaire bi mooy loolu mooy insha allah li gën dëgër mooy loolu amu ci woon lii sayyidatu Aisha wax mooy li nga xam ne moo ci ne insha allahu taala kon ci jotaay bii di ñëw ñu daal di dugg nag ci wàllu léegi ñan ñan ñoo ko gasal bàmmeel ak nan lañ ko denc moom